farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fii faslun fi lwird famaa yafi mu'jizatan annabiyyi yajuuzu fi karaamatil waliyyi li annahu waarithuhu fal anbiyaa xujaju rabbina alal xalqi ciyaa walaw liyaa adillatu tasxiixi li diinihi wa sidqihi saxiixi kon ci baytu bu njëkk bi lañ jëloon bii weesu jeexaluñu ko woon mu ne famaa yaf yi li nga xam ne ñëw na te feeñ nekk mucjizatan nabii ah nekk loo xam ne mucjiza yi yonent la alayhi salaatu wassalaam joxoon nañ la misaalu seydinaa Muusaa alayhi salaatu wasalaam ak sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam xar gi nga xam ne moom la xaroon weer bi ne waa Makka xool leen gaa yi xool loolu nga xam ne kenn ci seen jabarkat yu mag yi seen caaxaankat yi du ko man dalay lottuloo ku man defal aywa def duñ ko man loolu mooy mu'jiza ngir yonent day ñëw di défier waaw day défier ne ku man defal te kenn du ko man waaw kenn du ko man ci caaxaankat yi taxaw ci kanamam daan dañ duñ ko gëm waaw gisoon nañ gaay Firawna yi dañoo mujj nekk jullit radiyallahu anhu mu ne loolu nag feeñ te ñëw te nekk ngir yonent nekk mu'jiza yajuuzu mën naa nekk yell na fii karamatil wali mu nekk loo xam ne bu dee wali yu moo def yu mel noon kenn du ko tudde mu'jiza parce que wali yu nekkul koo xam ne day défier non moom du défier mooy ku man defal déedéet mais borom bi moo koy terale loolu le waaw nga xam ne karaama mooy xar baax loo xam ne karaama la loo xam ne lu extraordinaire la du du ku neex def de waaw borom bi daal di koy terale waaw waaye lii nag moo tax xam nga wàllu yu wax nañ la du loo xam ne défi da ciy am du naan aywa déedéet mooy awliya yi nga xamante ne nii. comme li dal euh, euh, sëriñ bii nii radiyallahu taala anhu julli gi mu julli ci géej gi nekkul danaan tubaab yi ku ne def leen ku man defal déedéet du lool mooy ne waxtu waa jot daa bëgg a julli daa war da doon julli kii bi ci der bi ci ci ci gi teg ko ci ndox mi daal di julli nekku fi yooyu demul sax ci xelam jullee jot léegi nee leen fii du ko fi defe ak yooyu mu dal ko fee daal di daal di julli ci ndox mi ndax ndox mi ki bind gaal gi ba suuxut moo bind ndox bii te moom mim ma nekk ci gaal gi te suuxuma bu ma manee dem ci ndox mii lim def ba fii suuxuma noonu kese man na koo def fee du ma suux waaw waaw loolu la moo tax Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu sëriñu boroom al Ibriz mu ngi doon wax lu mel noonu fekk bi muy wax ne moo benn sëriñam benn benn kii kii la benn xaritam nga xam ne dañoo dem benn île benn île boo xam ne ko foofu Maroc quoi <laughs> benn île <laughs> biñ demee fee la doon nettali waaye nga xam dañ ko faa fekk mu ne moom gëm na yàlla waaye euh, xamul moom gisul kenn daanaka nit ñu fay jaar di ko jox ay pièces ay ay kii léegi moom day woor nee na gëm na day woor mais du woor Ramadan ndax daa jël rek benn weer di ko woor. ñoom nag ñu koy leeral ci yooyu ak façon gëm yàlla yi am quoi yi nga xam ne noonu léegi mu ne bi mu paree moom <laughs> moom mbokkam mi yàlla anhu waa ñuy dem quoi mais dañuy dem waa ji fekk comme que yow ci wiil bi rek la nekk te du joxlante kenn mu ne ko mais sa dërëm yi nga yor sax alal yi tee nga ñu koo jox. ndax yow comme fii nga dëkk ta doo ci jënd doo ci jaay tee nga ñu koo jox <laughs> waa ji bañ quoi ndax rek xol doomu aadama bakkan li nga xam ne noonu lay. noonu la nekkee lu sax daal di nekk loo xamante ni da bëgg alal waaw léegi nee na bi ñuy dem ñu bàyyi ko fa waar ko leeral ko quand yi nga xam ne yooyu la war a xam ak tamit koor gi du dangay ñëw rek tànn sa weer noonu te loolu li ko teg mooy dafa beru ci nit ñi waaw xamul sax weeru koor kañ la day jàpp rek benn weer di ko kiiw ak yooyu di ko woor nee bi ñuy dem ñuy dem bi ñuy dem ñoom lan lañ def ci ndox mi lañ jaar yéeguñ gaal yéeguñ dara ci ndox mi lañ jaar di bu di dem nee na waa yéeg leen di xool ndax xam naa ñi saytaane lañu waaw loolu est-ce ko ñoom dañ koo defoon ngir impressionné waa ji ngir kii non mooy yoon la ut dañoo jóge fii di dem ndox mee fi ne gaal fii amu fii ñu ndox mi dem voilà <laughs> loolu moo tax nag ñi xamul jàpp ne euh, moo tax ku xamul da ngay jàpp ne mbir yi da ngay tënk mbiru yàlla fenn déedéet borom bi tabaaraka wa ay mayam fu ne la ko def waaw waaw ay mayam dafa yaatu de lu waaye xamul nag neel man xaw ma ko man lii laa xam moom laa gëm loolu kenn manu la cee wax dara voilà mu ngi noonu kon mooy mu euh, euh, li li yonent di def ak li wali yu di def loolu mooy différence bi loolu nag wali yu di def noonu nga xam ne du defi du ci am loolu xam nga wali yu loolu loonu yi ñuy def muy ay xar baax mais day jóge tamit ci ñi nga xam ne baaxuñu ah gis nga ñi nga xamante ne ay nitu saytaane lañ ñoom itam léeg-léeg ñu def yu mel noonu waaw ñu def yu xaw a xam nga njabarkatu sayyidna kii euh, Muusaa yi alayhi salaam wa radiyallahu anhum ñooñu yu Firawna ya woon nekkoon nañ ñoo xamante ni nii tamit liñ doon def c'est extraordinaire waaw da ngay gis ñoo xam ne caaxaan lañu ñu nekke mën a def yoo xam ne yu extraordinaire waaye nag li koy li li nga xam ne mooy tax nit ki xam ne ne lii kii wàllu yu la kii moom mbiru seytaane la mooy waaj a koy def nan la mel ak alquran nan la mel ak sunna ndax alquran huwal mizan alquran mooy balance bi bu kenn ñëw rek def yu extraordinaire ñépp topp ko muy wax waxi caaxaanam waxi kéeféram nit ñi topp ko parce que mu ngi def yu yéeme déedéet déedéet waaw dinañ gis ci biir sëriñ bi radiyallahu anhu ci boppam dina leeral façon waliyu yi koo xam ne matul istiqaama gam doon matalu ko mane di def ay karaama di def yu yu yéeme am koo xam ne moo ko raw fuuf te benn karaama yooyu noonu yu egg mooy yi ñu jàpp ñun extraordinaire ñu niti ordinaire yi moom du ci def benn tamoora waa ji koy def bu boobaa dinañ gis lan mooy istiqaama dëgg boroom xam-xam yi nitu yàlla yi radiyallahu anhu buñ naan istiqaama mooy karaama dëgg ñoom seen karaama dëgg du yooyu de ñu ñii jàpp mais al loolu lañ jàppe te dinañ ci gën a ñëw bu boobaa teg sa tànk ci sunna yonent bi alei saat salaam alquran ak sunna te doo ko tegg tarfatal ayni nekk ci kooku noonu sax ci loolu mooy karaama bi gën rëy bi gën mag fii mu ne ñun moom dañuy jàpp ne waaye saa yi nii lan la alhamdulilah waaye lan lay wax nii lool nan la nekk karaama moom foog ne daa war a naaw fii teg tànkam àgg Makka nekk Lyon teg tànkam àgg Diourbel nekk biir Touba foog ne loolu moo gën a yéeme ñu ne la loolu gënu la yéeme am na kuy def loolu am ku ko raw fuuf te du def benn ci yooyu moo tax képp kuy natt diw a gën diw parce que rek mu ngi wane ay karaama mooy kooku xamul te sëriñ bi radiyallahu anhu dina ko leeral kon nag mu ngi noon de fama yafi mu'jizatu nabii yajuuzu fi karamatil wali lii nga xam ne yonent suñu boroom jaarale ci loxom muy dekkil ñu faatu comme Seydina Isa lool alayhi salaam lool yonent ak wali yu bu doon yonent da koy yu boroom bu mën na ko jaarale ci moom mu def yu mel noonu sauf que mooy différence bi liñ la ci waxoon ak taxaddi du ci am bu dee waliyu la alors que bu dee yonent lool da ciy am alayhi salaatu wassalaam waa mel ni dañ na ko waa lan moo tax la nga xam ne mooy nekk mu'jiza yi ab yonent mën a nekk karaama ci ci ci ci ki nga xam ne mooy waliyu bi mu ne li annahu waarisuhu fal anbiya xujaju rabbina lal xalqi ya mu ne li ko waral li annahu ndax waliyu kat radiyallahu anhu waarisuhu moom mooy donooy yonent ba alayhi salaatu wassalaam yonent bi ne daa teg tànkam ci dëggu tànkub yonent alayhi salaatu wassalaam donn ko ci biir ak ci biti waaw kooku nag nga donn te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko wax al anbiyaa'u al al ulamaa warasatul anbiyaa boroom xam-xam yi plein xam-xamu biir ak biti ñu fees dell ñu yàlla yàlla kese leen di yëngal yàlla kese la ñuy gis te ci moom la ñuy roote seen façon xam-xam yi moo leen koy dottil ñooñu ñooy dono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te nag ka ngay doon ku ne xanaa daa bari nga loo jël ci moom ba tax ñu naan la yaay dono koo tax mu nekk li annahu ndax waliyu bi kat waarisuhu mooy donoom mooy mooy ki ko donn mooy héritier am